riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabil arba'iin. wa an abii darrin radiyallaahu anhu annahu qaala qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam. innakum sataftahuuna ardan yudkaru fiihaa al-qiraat wa fi riwaya sataftahuuna misr wa hiya ardun yusamma fiha alqirat fasawsuu bi ahliha xayra fa inna lahum dimmatan wa rahima wa fi riwaya fa ida iftatahtumuuha fa ahsinuu ilaa ahliha fa inna lahum dimmatan wa rahima aw qaala dimmatan wa sihra rawaahu muslimun rahimahullah qaala al-ulamaa'u rahmatullahi alayhim arrahimu allatii lahum kawnu haajara ummi ismaa'iila alayhi salaamu minhum wassihru kawnu maariyata ummi ibraahiima bni rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam minhum kon xadis bii la ci al imaam al xaafiz nawawi daal di teg ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bii ñu génn xadis numéro biñ mujj woon gis mooy deux cent vingt sept nga xam dañ ko mu doon xadisu Seydina Abu Sufyaan Saxr ibn Harb <laughs> Abu Sufyaan <laughs> kilifa Quraysh Seexu Quraysh <laughs> waaw borom njëgg ma ca xadiis boobu bu nettali woon Seydina Ibnu Abbaas fi nettaleem bu gudd ba ak Hiraqla anna Hiraqla qaala li Abi Sufyaan fa maadaa ya'murukum bihi moom lañ mujj woon gis walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadiis numéro trois cent vingt-huit mu ne waan Abi Dar ci buntu bi ci garab gi ci tool ñu ñu sell ñu radiyallahu anhu wa ja'alana Allahu minhum wa ja'alana allahu minhum mu ne kon sayna Abu Dar annahu qaala ci moom la ko jële ci garab gi nga xam ne mooy wax bokk ci baabu birra birril walidayni baax jëme ci say waajur wasilatil arham bi jokk mbokk yi mu ne waan Abi Dar mu ngi jële ci sayna Abu Dar Zar Jundub ibn Junaada ci li nga xam ne moo gën a siiwoo ci turam léegi radiyallahu anhu annahu qaala mu ne qaala rasul alhamdulillah qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam innakum sataftahuuna ardan yudkaru fiha alqiraat mu ne yéen ni ngeen ubbi ji ab gox boo xam ne suuf soo xam ne yéen jullit ñi mooy amagul sama jamono ji yonent bi alayhi salaatu mooy dund waaye dina ñëw ci sama gannaaw boo xam ne suuf la soo xam ne yuzkaru dañ fay tudd fiihaa ca suuf sa lu bari al qiiraat qiiraat lan mooy qiiraat bi nag bokkul ak qiiraat bi ñu gisoon bi yonent bi alayhi salaatu wax naan ku fekkee tuddoon nañ ko fi am néew nit ku faatu dem ci seel bi ñu toppatoo ko nga fekke mbir ya ba nañ koy jullee ba dencal ko ba boo ko fekkee bañ julli ko am nga xiiraat am nga benn montagne benn xiiraat boo fekkee bañ toppatoo ko bañ julli ko ba kii di nga am ñaari xiiraat ñu ne ko waa yonent ma sa sa luy xiiraat mu ne mislul jabalayn al azimayn mooy misaalum ñaari montagne yu mag yi yam yenn comme montagne Uhud loolu bokkul ak xiiraat bi ah voilà kon al imaam al haafiz an-Nawawi ci al minhaaj sharh sahih Muslim ibn al Hajjaaj rahmatullahi alayhima mu ne qaala al ulamaa al qiraat juz'un min ajzaa'i ad-dinaar wad-dirham wa ghayrihimaa wa kaana ahlu misra yakthuruuna min min isticmaalihi wa takallumi bihi mu ne boroom xam-xam yi nee na alxiiraatu kat juz'un aw wàll la min ajza'i diinaar benn wàll la ci diinaar boo ko jëlee xaajale ko am na wàll woo xam ne ci loolu moom boo xam ne xiiraat lañ koy wax waaw mu ne wa dirham ak diinaar mooy pièce boo xam ne en or la wa dirham mooy pièce boo xam ne en argent pur la wa ghayrihima ak yu mel ni ñoom loolu lañ naan xiiraat foofu xiiraat bi loolu lay teg bokkul ak xiiraat bële waaw te bokkul ak bi yonent bi alayhi salaatu salaam ne man iqtana képp koo xam ne da ngaa jópp benn xaj yorub xaj sa kër te du xaju mbay <laughs> du xaj boo xam ne da nga koo yor ngir mu lay surveiller sa tool bi walla du pour sàmm mooy boo xam ne da koy sàmme muy surveiller sa jur gi sa xaj gi sa sa sa xar yeeg sa sa bëy yeeg yooyu wala maasiya boo xam ne ah sa maasiya bi yow bu dul loolu nga yor xaj mu ne bés bu nekk dina la wàññil xiira <laughs> ci say jëf yu baax <laughs> bés bu nekk le fait nga yorub xaj sa biir kër tadu pour yi ñu la wax wala am na loo xam ne yonent ma ne saa waxu ko mais day duggaale ci yii ndax illa bi ndax tax tax bi mooy lan xaju les chiens d'abord les chiens guides loolu moom mën naa ne waaw les chiens guides ki yor chien guide comme euh, non voyant bi ki nga xam ne silmaxa la du gis yor xaj boo xam ne moo koy buy génn moo koy yóbbu fan la jëm am dañ leen di dressé jàngal leen ndax ida arsalta kalba kal muallam la yeneen tubaab saab saab woon Seydina Abu Sa'laba al-Xushani anhu ak Seydina kii sax euh, Adi ibn Hatim boo yónnee sa xaj bi nga jàngal moo tax xaj dañ koy jàngal di ko dresser di ko xamal waaw te ñoom xaj yooyu ñu xam ñu ëpp doole xaj yi am xam-xam gën a fort ñoo ëpp doole yi nga xam ne xamuñu tous kenn dresser wu leen ndax xaj bi am xam-xam moom boo ko yónnee ne ko bismillah bu bi aywa rek mu dem dàq ji benn girafe ci àll bi sawaay wala yooyu wala benn ñamala muy ab ñamala girafe wala benn bëyu àll ne ko ciix jàpp nga ñëw fekk muy muy dund amuk dund moo mën nga koo jëfandikoo alors que bu dee xaj bi nga jàngalul dara nga ne ko aywa cristal aywa rek cristal dem te jàngaloo ko dara bu jàppee yow kooku moom jàpp jàppam goog jaruñu la dara waaw nga gis kon li nga xam ne mooy euh, fooraayu xam-xam waaw mooy xam-xam doole ji mu am ba xaj yi sax xattaa xaj yi xaj bi jàng bokkul xaj bi jàngul léegi nag lan nga may wax ci nit ñi moo taxit noon la nit ñi nga xam ne seenum réew xam-xam moom dañ ko faa yëkkati dañ koy toppatoo bokkul ak réew yi nga xam ne ay anti xam-xam lañ tappale kese ak bumbaay kumbaay rumbaay kenn si réewu ci ñépp bëgg am alal te kenn du ci sonn te njàng mu baax sax duñ ko jàng waaw lépp lu ñuy def daanaka ñoom daal lañ ca mën a amee daal lañ ciy seet waaw mais da mooy niñ koy defe ak sabotage dëgg da ngay gis ne ñii vraiment ils sont pas sérieux quoi waaw léegi nag qui se sent concerné moom wala képp ko jàpp ne soñ nga moom man ngaa ñendo <laughs> voilà waaw man ngaa ñendo <laughs> ko soj man ngaa ñendo bismillah <laughs> léegi kon bokkul ak xiraat boobu xiraat bi bokkul ak boobu mooy ci ay monnaie la woon buñ doon utiliser bon am na nag yeneen wax ci xiraat bi ah waaw am na yeneen wax ci xiraat bi eh, yoo xam ne boroom xam-xam yi wax nañ ko ci al imam an-Nawawi rahimahullah lii rek la ci wax waaye boo demee ci al bahr al muhit as-sajjaj bo al cheikh al éthiopie eh, wax naa ne génn na àddina lañ eh, deux mille dafa mel ni octobre la génnoon àddina comme mois bi deux deux mille un yooyu nekkoon boroom xam-xamu Makka al Éthiopie Ali ibn euh, euh, kii muy euh, Muhammad ibn Adam ah nga xam ne al Éthiopie foofu moom daal dina koy leeral foofu gën na cee dugg gën na cee yaatal lool bon ak wax yi nga xam ne ñoo ci wuute ñoo am ci qiraat bi am ñu ne sax qiraat non qiraat <laughs> bon xam nga lan la qiraat mooy wax ju ñaawa ah waaw ndax ñoom dañoo tàmm di wax wax joo xam ne wax ju <laughs> wax la joo xam ne day day ñagas waaw day wax joo xam ne day ñagas waaw mooy <laughs> waaw te demee al imaam al Qurtubi it daal dina koy eh, développé voilà mooy xiraat wax la joo xam ne ju ñagas la <laughs> voilà mooy wax joo xam ne daal mooy ñi nga xamante ne seen wax day xaw liñ naan daa trop famille yi wax la joo xam ne par à la ay saaga la quoi ngi <laughs> ñun dañu tàmm la tooñ ala mbokk ay <laughs> yi ñu leen di tooñ <laughs> la xaw ma sax mun demee daan gaa yi <laughs> léeg-léeg <laughs> gaa yi leen di tooña man a man a man a gaaw a saaga man a daggal am na ci baroo xam mooy ñeneen loo affaire bi loolu la ah. mooy mooy mooy wax joo xam ne wax ju wax ju kii la léegi nag yonent bari saar saar ne ñoom biñ ko fay tudd lu bari mooy seen langage daal defe naa daal nekk loo xam ne c'est un langage soigné daal <laughs> waaye ñëpp dañ ñu ne bon alal la xaalis la ci juz'un min ajza'id dinar comme al al ibn asir al ibn asir wax comme al imam an-Nawawi wax nii waaw <laughs> waaw <laughs> parce que euh, euh, am na tamit ndax loolu it làkk la ci araab lu ñu xam <laughs> ataytu fulaanan qaraariit mooy idaa asma'ahu maa yukrahu <laughs> mooy wax wi ñasaay waaw ne bu ñu waxee ne jiw jiw de jox naa ko ay qaraariit mooy déggloo naa ko loo xam ne naqari na ko de <laughs> waaw ay sabbaka sab mooy saaga gim lay ŋaññ gim lay ŋaññ wa ismaa'aka al makru ak déggloo gim la naqari mu ne te loolu boo seetloo trouvé wuñ ko ci <laughs> waxu ñeneen ñu dut waa Misra <laughs> waaw jamono jooju xam na <laughs> waaw mais daal dañ ne eh, juz'un min ajza'i dinaar yi wa dirham yi walla la ci wàllu eh, pièce or buñ ko xaajee xaaj ko wala pièce argent xaaj ko xaaj ko yoo xam ne waa Misra la ñu bari woon loo xam ne moom lañ ko doon utiliser te xam nga ne mos képp koo xam ne xaalis la ñuy dañuy bari liñ koy wax moo tax mu ne di ngeen ubbi euh, suuf soo xam ne yuzkaru fiha al qirat dañ fay tudd qirat lu bari waay waay waay jaay ma ko dërëm comme loolu xam nga ñi nga xam ne ay dërëm la ñuy wax boo demee Ndakaaru wala fee ca Jurbel wala euh, fële ca Casamance mooy da ngay bari di dégg nit ñi di waxante yooyu waaw ñaata dërëm nga ma koy jaay ñaata kii yëpp mooy dërëm da ngay dégg di demal ci marché fu nekk ah mais lii damay gar lii da fukki dërëm mooy bu ñu wax indiwaat waaw mu ne di ngeen ko dégg bu boobale kon loolu bon am na yeneen ko quand yoo xamante ne nii am am nañ ci moo tax lenn ci waroom xam-xam yi ne xiraat ñeneen ñi même bu dee am nañu koy utiliser temps yooyu ñoom ñii niñ ko doon utiliser kenn doonu ko woon utiliser ni ñoom dafa bari woon luñ ko doon utiliser lool waaw ñoom waa Misr moo tax nag yonent bari sar saam ne leen nag kon nag ñooñee innakum sataftahuuna ardan yuzkaru fiha alqiraat waaw mu ne wa fii riwaaya am na ci beneen sa taftaxuuna misra ndax imaamu muslim bi mu ko solowee dinañ ci ñëw léegi taxriij bi insha allah ñaari riwaay li ci indi eh, jëlëg sayna Abu Zar mu ne sa taftaxuuna misra misra mooy dëkk boobule arda misra sa tadxuluuna misra insha allahu aminin misra waaw mooy Égypte waaw wa hiya tamam ardun la boo xam ne yu samma fi alqirat dañ fay tudd lu bari la nga xam ne mooy alqirat fastawsu su sàkku leen ci seen bopp dee leen leen laayi biir xayraa yi bi ahliha ci ay ñoñam xayran bu ngeen ko ubbee waaw mooy suuf la soo xam ne jamono ji may wax ak yéen yonent bi alayhi salaatu salaam du lislaam a fànne ndax ñoom Muqawqis ñu ngi woon Alexandria ak ñeneen al-Qibt yooyu mais yonent bi alayhi salaatu salaam borom bi xamal na ko wa huwa min a'laami nubuwwa ci mandargaay prophétie que ne suuf soosu day jullit ñi dinañu ko ubbi ji léegi nag mu ne leen bu ngeen ko ubbee nag. di leen dénk mooy jégg leen sama ndénkaane gii bi ahliha ca ay ñoñam xayra bu leen dem ubbi ko saccage kii wala ida inna almuluka ida daxalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla bu leen def loolu yéen waaw <laughs> stawsu bin nisaa xayra nga ne ma ah mais lii nga wax léegi da ngay romb rek wax ko ci arab dem ma ne non euh, waaw wax ko ci arab yow li ma wax xamoo lan la alquran la <laughs> keroog Balqis la reine de Saba Balqis moo ko waxoon waaw waaw inna al-muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah mooy keroog bi nga xam ne la reine de Saba ci la Seydina Sulaymaanu alayhi salaam biñ ko doxee li nga xamante ne nii mooy biñ ko doxee li nga xamante ne nii mooy hein euh, euh, euh, leetar ba ba gaa liir ko ne leen lan ngeen xalaat gaa yi nag di joxe seeni xalaat gaa yi joxe seen xalaat te nam li waaw léegi nag moom mu ñëw war a clôturer nag xalaat yépp ne innal muluka dëgg-dëgg buur yi ilaa daxaloo ba ñu duggee qaryatan am dëkk de afsaduha dañuy yàq dëkk ba dañ koy saccagé wa wu ñu def a a'izzata ahliha ña nga xam ne ñoo nootoon sa ay ñoñam ña jiite woon nekk way kilifa ya ñu mujj leen soppi leen azil la def leen ñu gën a torox waaw wa kadhalika te nay nag yafaluna la ñuy def waaw nit ku yàlla yarul te amul retenu nangu woo yaru tamit sa fitra jeex na ci yow nii ngay mel boo gañee rek wan ñépp na yaa am doole tey nit ku baax nag day mel ni rasulillah alayhi salaatu wassalaam keroog gis nañ ko ci ko waa Quraysh di wax ne ko eh, bi mu laan leen bi mu leen ubbee Makka lan la leen wax maa daa maa tazunnuna anni fa'ilun bikum lu ngeen yaakaar ne moom laa leen di def ñu ne ko xayra ndax yow kat axun karim ibnu axin karim wa qad waaw yow jiw rek nga ñuy def ngay def ci ñun ndax mbokk mu tedd nga doomu mbokk mu tedd nga te jekku nga ñu te xam nañ say jikko ni mu toll waaw doo kuy fayoo kuy kuy kuy jàpp mer waaw mën leen idhabu wëy leen dem leen fa antumu turaqa waxaale woon nañ gisoon ci suuratu Yuusuf la tasriba alaykum al yawm waaw yaghfirullaha lana wa lakum loolu le yaghfirullaha lakum bo wa huwa arhamur rahimin kon nag ju gaa yi noonu la ñuy def kon nga xam ne buur yi en général noonu la ñuy def dëkk bu ñu ku ñu noot nii seenum noon daal di koy saccager rajaxe ko loolu du léegi la xew de loolu daa masa xew moo masa xew moo tax la reine de Saba Balqis radiyallahu anha di ko wax nii waaw après la ca tegu taxu ñoo jóg kon mu ngi noonu le yonent bi alayhi salaatu salaam nag dénk jullit ñi yiw que loolu nag moom yéen bu leen ko def fastawsu maa ngi leen di dénk ci ay waa Misra xayran yiw waaw kon nag mu ngi noonu ne mooy waa al Qibt bi ahliha mooy Qibt yi nga xam ne ñoo ko yëkk woon ñu ko dëkki woon voilà kon nag moo tax am na ci beneen hadis euh, boo xam ne yeneen ci bari saa saam dane in fatahtum misra fastawsu bil Qibt xayra fa inna lahum dhimmatan wa rahima waaw dane bu ngeen ubbee misra bu ngeen ubbee misra fastawsu bil qibti maa ngi leen di dénk yiw ci les coptes moom lañ naan les coptes les coptes xayraa yiw ndax kat ñoom am nañu zimma wa dinañ ci ñëw léegi kon mu ne kon fastawsu bi ahliha xayra mu ne fa inna lahum ndax kat ñoom ñeel na leen zimma zimmatan wa rahima waaw al imaam al an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne wax jooju nag yonent bi alayhi salaatu salaam wax ne fa innahu dimmatan wa rahya aw qaala dimmatan wa sihra wala mu wax loolu le mu ne qaala al-ulamaa boroom xam-xam yi nee nañ ci liñ jàng sànq suuf ar-rahimu mbokkoo gi yonent bi alayhi salaatu salaam allati lahum bi nga xam ne waa misra de xott yoo yële moom lañ am mooy kawnu haajara ummi ismail alayhi salaam minhum mooy le fait que haajar ah, di yaay saydina ismail ibnu alxalil xalil arrahman ibrahim alayhim asalatu wassalam ci ñoom la bokk xam nga haajar haajar ci ñoom la bokk voilà haajar benn jaam la woon boo xam ne saara moo ko moomoon soxnaay Seydina Ibrahim ju mag ji après ba mu gisee ne yàgg nañ amuñ doom ci la ko euh, maye Hajar moomu nag Égypte la cosaanoo mooy ci copte yi moo tax mu ne loolu nag loolu la la boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wax ne loolu la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jublu waaw mooy que ne Hajar di yaay Seydina Ismaïl alayhim assalatu wassalam minhum ci ñoom lañ bokk kanta wa rahima ak ak zimmatan wa rahima ah zimma mooy am nañ pacte zimma mooy pacte rahima mooy am ngeen ak mbokkoo mbokkoo gi mooy lan rahim gi mooy ne yéen arab yi seen maam bi Hajar mi nga xam ne moo moo fi balloon fii moom la borom bi ballaloon teenu zam-zam fii te moo fi dëkkoon ndaxu yeneen arab yi nga xam ne ay arab pur la woon xamuñu fa woon Makka dëkk bu wow la woon amul woon ndox amul woon dara bés ba fa waa Jurhum benn qabila ci qabaa'ilu arab yi rombee gis fay picc yu bari ginnaaw côté yooyu ñu ne ah picc moom foo bari daa am ndox ñu dem fekk fa ab jigéen bu ànd bu yor liiram doomam fekk Sayyidina Hajar la Sayyidina Ibrahim moo ko fa bàyyi alayhimu salaatu salaam moo leen fa bàyyi dem waaw ñu gis fa am na ndox ñu ne ko ah est ce nañoo dëkk yow mu ne waaw waaye ci kaw ne ndox mi moom maa koy gérer ñu ne ko waaw baax ci ñoom ñooñu ci la Seydina Ibrahim Ismaïl bi mu màggee denc ci ñoom soxna mu duggalante mooy al arabul mustaariba waaw arab yi nga xamante ne eh, ñoom dañu amum métissage ak ñi nga xam ne ñooy Seydina Ismaïl mi nga xam ne baayam Jérusalem la jóge woon cosaanoo fa nga xam ne mooy biladu Babil fële ca Iraq waaw léegi nag yaayam moom Égypte la jóge yaayu Seydina Ismaïl di Hajar ñu naan këkk ci kopp yi looloo tax mu ne am ngeen li ngeen xam ne mooy ak mbokkoo seen diggante waaw loolu mooy rahima zimma mooy pacte boo xam ne pacte soit mu nekk loo xam ne da koo amoon ak nit lu yàgg wala ci liy ñëw mooy ci lii ñëw di ngeen am ak ñoom pacte boo xam ne na ngeen ko respecté te dégg li nga xam ne moom laa leen dénk nii waaw am leen ak ñoom ay pacte yoo xam ne yu yu yu jaar yoon lay doon waaw waaw léegi nag hein mu ne mu ne wa fii riwaaya am na ci beneen riwaaya yonent bi alayhi salatu wassalam dane fa ida fa ida fta fa ida ftatahtumuha fa ahsinu ila ahliha bu ngeen ubbee Misra de Égypte yéen jullit ñi yéen laay waxal sama saxaaba yi na ngeen rafetal ci ay ñoñam mooy ñu fa dëkk wax nañ la sànq mooy les coptes mooy al qibط mooy ñi nga xam ne ñooy kopp yi mu ne na ngeen rafetal ci ñoom voilà kon nag mu ne fa ahsinu ila aliya fa inna lahum zimma am nañ patt wa rahima ak li nga xamante ne nii mooy eh, ak mbokkoo aw qaala zimmata wa sihra wala boog am ngeen a patt am nañ ay droit yoo xam ne respecté leen ko wa sihra akuk li nga xam ne mooy ak ak gorowaale gorowaale gi nag fan la fu mu jóge al imaamu Nawawi rahimahullah bi ne qaala al ulama ar-rahimu allati lahum kawnu haajara ummi ismaila minhum sallallahu alayhi wa sallam minhum wa sihru kanta li nga xamante ne nii mooy euh, euh, sihr googule loolu li nga xam ne mooy sihr gi nag ah bu dee loolu mu ne mooy le fait que mooy Seydina Euh, sayyidatu Mariya waaw sayyidatu Mariya al-Qibtiyya moom ci ñoom la bokk waaw mu ne wa sihru kawnu Mariya ummu Ibrahim ibni rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam minhu mooy le fait que Seydina Ibrahim di doomi di Mariya mi jur nga xam ne euh, nekkuloon soxna ci yonent bi alayhi salaam de jaamam bu jigéen la woon te jaam bu jigéen nit bu ko amee man ngay joteeg moom loolu la voilà ah moom ci ñoom la bokkoon muy Maria al-Qibtiyya nga xam ne mu Muqawqis moo ko mayoon mooy euh, le le l'empereur d'Alexandrie moo ko mayoon yonent bi alayhi salaatu wa salaam ak ñoom Syrie nag yooyu la ñoo ñëpp ay jaam lañ yoon woo xam ne da leen ko joxoon joxoon ko mustan ay peñeek ay cadeau yam ko defaloon comme ni ko borom xilaas leerale ci xilaasu zahabi fii siirati xayril arabi eh, eh, alayhi salaatu wassalaam moomu nag yonent bi alayhi salaatu dafa am moom doom bu tudd Ibrahim alayhi salaatu wassalaam teel a génn àddina eh, ci at yu mujj yi laata génn gi àddina yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci ñoom la bokk loolu mooy goro waale gi mooy goro yonent bi alayhi salaatu wassalaam la ñoom waa Misra waaw <laughs> kon hadis baa ngi mu ne rawaahu solo na ko muslimun al imaamu muslim ibnul hajjaaj ibnu muslim al qushayri an-naysaburi léegi laaj mooy ko kese ko solo ñu ne la déedéet sëriñ al imaamu ahmad solo al imaamu muslim abul husayni rahimahullahu taala wax nañ la moom mu ngi ko di ci baabu wasiyati nabi sallallahu alayhi wa sallam bi ahli misr mooy kitaabu fadaa'il as-sahaaba voilà foofu la ko ndi buntu bi nga xam ne ci lay wax ci ngëneelu saxaaba yi bu kitaabul fadaa'il dafa am kitaabul fadaa'il am kitaabu fadaa'il saxaaba ci kitaabu fadaa'il saxaaba la ko baabu wasiyati nabi sallallahu alayhi buntu bi surah yi def dénkaane yonent bi alayhi wa Misra mu ne haddathani Abu Tahiri mu ne ki mooy Abu Tahiri moom yàgg nañ ko fay Ahmad ibn Amr ibn Abdillah ibn Amr ibn Sarh al-Qurashi al-Qurashi rahimahullahu ta'ala Abu Tahir muy Abu Tahir al-Misri rahimahullahu ta'ala qaala axbarana mu ne nettal ibn Wahb di Abdallah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi taalib imaam Maalik Abu Muhammad uh, al-Misri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne axbarani xabaare na ma Harmala muy Harmala ibn Imraan ah, at-Tujiibi ah muy Harmala Abu Hafs at-Tujibi rahimahullahu taala ah kii nag ah kon kii nag bokkul ak Harmala béede dafa am ñaari Harmala attention bala nga juum <laughs> at-Tujibi la mais bokkul ak ki ki nga xam ne sëriñu imaamu Muslim la tam naan xaj haddathani Harmala ibn Yahya bokkul ak kii de. kii Harmala ibn Imran kii maamal la woon voilà <laughs> Harmala ibn Yahya Harmala di doomi Yahya kooku mooy sëriñu imam Muslim kanta Harmala bii nga xam ne sëriñu imam Abdallah ibn Wahb la kooku mooy maamu sëriñu imaamu Muslim bi voilà ndax imam Muslim jotewul sax imaamu al al ibn Wahb Abdallah ibn Wahb rahimahullah voilà kon <laughs> voilà mooy Harmala ibn Imran la di maamu Harmalatu ibn Yahya voilà at-Tujibi Abu Hafs boobu al-Misri rahimahullahu taala mu ne la xaata xawal ma ñëw mu ne moom imam Muslim mu indi la beneen càllale wa haddathani te nettali na ma Harun ibn Sa'id al-Ayli di Harun ibn Sa'id al-Ayli di Harun ibn Sa'id ibn al-Haythami ibn Muhammad ibn al-Haytham ibn Fayruz as-Sa'di mawlaahum al-Misri rahmatullahi alayhi qala haddathana ibn haddathana ibn Wahb ki ñu nettali mooy ibn Wahb ibn Abdullah mu ne haddathani qaala mu ne haddathani nettali na ma Harmala wa huwa ibn Imran at-Tujibi léegi kon mu ne kon e, e, wa huwa ibn Imran at-Tujibi te Harmala bi mooy ibn Imran at-Tujibi an Abdurrahman ibn Shumasa al-Mahri mu jëloon ko ci Abdurrahman ibn Shumasa al-Mahri muy Abdurrahman ibn Shumasa ibn Zu'ayb ibn Ahwar al-Mahri Abu Amr am ñu ne Abu Abdillah ad-Dimashqi al-asl waaye al-Misri rahimahullahu ta'ala an qaala mu ne sami'tu Aba Dharr mu ne man de dégg naa Abdurrahman ibn Shumasa mu ne dégg naa Abu Dharr yaqulu muy wax qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam innakum sataftahuna ardan yuzkaru fiha al-qirat fastawsu biha khayran fa inna lahum dimmatan wa rahima fa idaa ra'aytum rajulayni yaqtatilaani fii mawdi'i labinatin faxruj minhaa qaala fa marra bi rabi'ata wa abdirrahmaan ibni shurahbiil ibni hasana yatanaaza'aani fii mawdi'i labinatin fa xaraja minhaa nii la ko ëndee mooy gis nga yeneen tubaab yi saa saa am na leneen lu mu ci yokk loo xam ne al imaamu euh, an-Nawawi yamu indiwu ko ndax loolu taxu koo jóg ci hadis bi mooy mu ne yeneen tubaab yi saa saa am dafay teg ne. fa idaa ra'aytum bu ngeen gisee rajulayni ñaari góor yaqtatulaan yaqtatilaani ñuy xuloo fii mawdi'i labina ci e, bërëb boo xam ne ay brique dafaa am faxruj minha yow nañ fa génn loolu laa leen dénk wax ko Seydina Abu Dar waaye ki doxal loolu mooy Abdurrahman be ibn Shumasa waaw fa laqiya mooy fa marra bi Rabi'a mu romb waaji naan Rabi'a wa Abdurrahman ak Abdurrahman ñoom ñaar ñi ñépp bokk nañ boo am na ci borom xam-xam ñu leen tudd ci saxaaba yi nga xam ne ñoo dugg Misra euh, euh, euh, ibnay Shurahbil ibn Hasan radiyallahu anhuma yatanaza'ani ñuy xëccoo fii mawdi'i labina ci bërëb boo xam ne daa am ay birik ay yool fa xaraja minha mu génn fa mais é ndénkaane bii la ma Seydina Abu Dar daal di woon jottali jëleel ñu ko ci yonent bi alayhi salaatu salaam mu génn léegal imaamu Muslim rahimahullahu ta'ala teg na ci ginnaaw bi mooy beneen bi mu wax ba fi riwaaya ak mooy sihran bi xoolal ni la a li ginnaaw hadis bi bii la ci def mu ne haddathani ba léegi hadis bi ci def Zuhayr Harb wa Ubaydillah ibn Sa'id mu ne ki ñu nettali ki ma nettali man dong imam Muslim mooy Zuhayr ibn Harb di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi Abu Khaythama an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala wa Ubaydillah ibn Sa'id sama ñaari sëriñ laa ki mooy Ubaydillah ibn Sa'id ibn Yahya al-Yashkuri Abu Qudama an-Naysaburi as-Sarakhsi rahimahullahu ta'ala mu ne qaala ñoom ñaari ñëm nee nañ haddathana Wahb ibn Jarir ñu ne ki leen nettal mooy Wahb ibn Jarir ibn Hazim ibn Zayd ibn Abdillah ibn Shuja' Abul Abbas al-Basri al-Jahdami al-Azdi al-Ataki radiya rahimahullahu ta'ala mu ne moom Wahb ibn Jarir qaala mu ne haddathani abi mu ne sama baay mooma nettali muy Jarir ibn Hazim kon Abu Nadr al-Jahdami moom al-Azdi al-Ataki al-Jahdami al-Basri mu ne sami'tu dégg naa Harmalata al-Misri mooy Harmala bi ñu gisoon sànq ibn Imran at-Tujibi Abu Hafs rahimahullah al-Misri ko jowoon ca Misra yuhaddithu muy nettali an Abdurrahman ibn Shumasa muy nettali ci Abdurrahman ibn Shumasa gis nañ ko sànq Abu Amr ñu ne Abu Abdillah ibn Du'ayb ibn al-Ahwar al-Mahri rahimahullahu ta'ala an Abi Basra fii dafay dugal liggéey euh, de Sayyidina Abu Dharr Abdurrahman mu dugal fa keneen an Abi Basra muy euh, euh, Abu Basra muy Hamil ibn Basra ibn Waqqas ibn Hajib ibn Ghifar ah, al-Ghifari al-Misri rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu moom mi saxaaba la woon eh, moom dane ci moom la ko jëlee ah.